fi lbaabi alrabici walarbaciin baabu tawqiiri alculamaai walkibaari wa ahli alfadli wa taqdiimihim ala gayrihim wa rafci majaalisihim wa idhaari martabatihim qaala alimaamu alxaafiz annawawiyu rahimahu allahu taala ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal li nga xamante ne nii moo doon garab ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al al ula wa maskanuhum eh, mu doon garabu 43 wax ci teral waa ahlu bayti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ak di leeral seen gëneel xadis biñ ci mujj woon gis mu doon xadis numéro trois cent quarante-sept mu ne woon xadis sayyidina ibnu Umar an abi Bakr radiyallahu anhum mawquufan alayhi annahu qaala urqubu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam fi ahli baytihi tey nag ñu war dugg ci li nga xam ne mooy bunt bu bees wala chapitre bu bees walla garab gu bees muy numéro quarante quatre ñeent fukk ak ñeent mu ne baabu buntu tawqiiril mooy wekk respect wekk boroom xam-xam yi wal kibaar ak ñi nga xam ne ñooy ñu mage ñi ci at wa ahlil fadli ak waa ngëneel ñoom ñii ñépp nag wa taqdimihim di leen jiital ala ghayrihim ci ñu ñu melul ni ñoom boroom xam-xam yi ñoom lañuy jiital ci ñu nekk ñu amul xam-xam ñu mag ñi ñoom lañuy jiital ci ñu féete suuf waaye boroom ngëneel yi lañuy féetal ci ñi nga xam ne duñu borom ngëneel yi mu ne wa raf'i majalisihim loolu nag ab cër la bu ñu am ak di yëkkati majalisihim mooy seen tooguwaay seen dayo wa izhaar yi di ko yëkkati waaw nit ñi di xam seen gëdd wa izhaar martabatihim tey leeral bi feeñal seen martaba ma nga xam ne moom la leen borom bi defal ku nekk ci ñoom ñi boroom xam-xam yi ki mage am na lu la borom bi jox waaw am na lu la surtout mag moo xam ne qad shabba ala islam wa islam wa islam moom dafa nekk mag ci l'islam léppam l'islam waaw ñooñu am na lu leen cër bu leen yàlla jox kon nag loolu la tudde bunt bi muy tàmbale mu ne qaala allahu taala comme ni mu waxoon ne bunt yi dina leen ubbee ci lenn ci alquran muy tàmbale wàll bu njëkk bi ci tool bi ci garab gi muy alquran laata muy ñëw ci beneen wàll bi di sunna yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne qaala allahu taala qul hal yastawi alladina yaclamuuna walladina laa yaclamuun innama yatadakkaru ulul albaab kon suuratu zumar aaya neuf suñu mu ne boroom bi nga xam ne moo kawite yéegu de nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam mënu ko qul waxal hal yastawi ndax dina yem ndax dina tolloo alladina ya'lamuna ñi nga xam ne ñoo xam ndax ñoom dinañu yem ak na ak gaa ya nga xam ne ñoom laa ya'lamuna xamuñu ah foog naa réponse bi c'est leer waaw réponse bi leer na tontu ba leer na est ñi xamul man nañoo ñi xam man nañ leen a yemaleeg ñi xamul. innama li am ba des yatazakkaru dina fàttaleku dina bàyyi xel di fàttaleku ulul albaab ñi nga xamante ne ñoom la seen saalu xel daal di leer te la boroom xel yu leer yi waaw waaw ñooñu ñoom la seen réflexion jaar yoon ñooy ñuy xalaat dëgg-dëgg aaya bii comme liñ la ko waxe suuratu Zumal la waaw waaw fekk am na leneen lu mu tàmbalee ngir wan ne ñooñu ñu de toute façon ñi xam yemuñu waaw réew yi nga xam ne xam-xam la ñu yëkkati waaw seen xam-xam ñu jiital ñooñu yemuñu réew yi nga xam ne dañuy tëñëx tëñëxe di dem nga xam ne xam-xam amu fa doole ku ko fa am sax day mel ni gaa yi dañ lay mere waaw ndax dafa mel ni. yow da leen di wan seen image que ni yéen da waroon a xam léegi nag seen rafle boog ñu rafle ci ñàkk a xam moo tax yow mi xam dañuy xam ne yow moom yaay ci sol yére seen biir ba pare leeral fii ngay wane seenu li nga xamante ni mooy seenu rafle te moo tax ngay bari noonu waaw hal yastawi moo waaye ndax dina yem alladina ya'lamun ñi xam ak ñi xam am na ñuy xamuñu yemuñu waaw waaw xamuñu ñooñu yemuñu réponse bi évidente na mooy leer na ci ngay xame ne kon ñu la nee weg gi ñu war a weg boroom xam-xam yi ci kaw ñi nga xam ne amuñu xam-xam lu tax parce que yemuñu waaw parce yemuñu boroom bi ñi mu yëkkati mooy ñi nga xam ne ñoom la jox xam-xam waaw ñoom lay yëkkati ay ay darajaat comme ni mu ko waxalee boppam waaw moom boroom waaw nee na ci suuratul mujaadala mu ne mim naan yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir mu ne yarfa'i Allahu borom bi de dina yëkkati alladhina amanu minkum ñi gëm yàlla ci yéen walladhina utul ilma rawatina ña nga xamante ne ñoo am xam-xam bo ña taawu xam-xamu yonent yi alayhimu sa salaam ñooña rawatina ñoom darajaat ay daraja yu kawe yoo xam ne ñoom lañuy ñuy sutee ña nga xam ne amuñu xam-xam waaw kon nag mu ngi noonu <laughs> ay xam-xam daal mooy lépp moo tax mooy li gën a tedd de moo tax borom bi tabaaraka wa bi muy wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ñaan ko mu yokku ko waxu ko yokku alal de wa qul rabbi zidni maala waaw neew ko ñaan ma sa man sa borom ma yokk la alal waaye waxu ko ñaan ma man sa borom ma yokk la jë ab bayre déedéet waxul ma yokk la li nga xamante ne nii mooy xusna ak ak ak taar déedéet waaye fiqha yooyu yëpp waxu ko ndax ilmu moo gën a yaatu li nga xam ne mooy fiq waaw loolu moo tax borom bi <laughs> ah, ci turam yi nga am allaamul ghuyub waaw te bokkul ci al al faqih yooyu bokkul ci turu yàlla yi doo <laughs> bokkul ci <laughs> waaw ak alim ci turu yàlla yi alimul ghaybi wa shahada <laughs> voilà kon moolu looku ko yooyu yëpp li mu ko wax wa qul ne boroom bi nga yokk déema yokk li nga xamante ne mooy xam-xam waaw moo tax moom ku la gën a xam ah moo la féete kaw lool la borom bi def kon qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab boobu xadis dongolo al imam daal di indi fii après nag bi mu ci paree nag mu dugg nag ci beneen wàll wi nga xamante ne moo composé euh, téere bi nga xam ne moom lañ nekk walla garab gii ak tool bi ñu nekk kon al imam di tàmbale hadith numéro trois cent quarante-huit wa an abi mas'ud uqbata bni amrin al-badri al-ansari radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya'ummu al-qawma aqra'uhum li kitabillah فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه wala yaq'ud fi baytihi ala takrimatihi illa bi-idnihi rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala wa fi riwaayatin lahu fa aqdamuhum silma badala sinna ay islaama wa fi riwaaya ya'ummul qawma aqra'uhum li kitaabillah wa aqdamuhum qiraa'ah fa in kaanat qiraa'atuhum sawaa'an falya'ummahum aqdamuhum hijratan fa in kaanuu fil hijrati sawaa'an falya'ummahum akbaruhum sinnan wal muraadu bisultaanihi mahallu wilaayatihi awil mawdi'i alladhii yaxtassu bihi wa takrimatuhu bi fathi ttaa'i wa kasri rraa'i wa hiya maa yanfaridu bihi min firaashin wa sariirin wa naxwihimaa kon al imaam al xaafiz an-Nawawi muy wax ne ci kon xadiis mu njëkk bi mu indi ci bunt bi mu ne waa an Abi Mas'ud mu ne xadis bi mu koy jëlee ci bàyyi Mas'ud moo doon dakkantalam lan la tuddoon mu ne Uqbatu ibn Amr de Uqba di doomi Amr al ko joowoon ca Badar loolu mooy lan <laughs> daa dëkkoon côté Badar wala daa fekke woon Badar waaw boroom xam-xam yu bari dañ ne daa dafa dëkkoon mais fekke woon Badar mais imaamul Buxaari rahimahullahu ta'ala dafa dogu ne dafa fekke Badar kay waaw moom Abaa Mas'ud al mi dafa fekke li nga xamante ghazwatu badrin waaw bari nañu bari ñu ànd ak ko waaye insha allahu taala hein comme li ñoom imam az-Zahabi wax lam yakun badriya bal sakana ma bi badrin fa nusiba ilay waaw <laughs> fekkewul badar de daa dëkk ndox ma nekk badar benn ci teenu badar ya ñu daal di koy askanale waaw waaw kon nag loolu la waaye wax nañ la imaam al Buxaari moom gisoo ko noonu rahimahullahu taala moom dane moom mii fekk na Badr waaw ngi noonu léegi kon muy Abu Mas'ud Uqbat ibn Amr radiyallahu taala anhu wa arda al Badri kon gis nañ ko al Ansaari ko joowoon ci waa Ansaar ndax mooy Uqba ibn Amr ibn Thalaba ibn Amr ibn Thalaba maamam yi di jëm ba ci Xasraj mi seen maam al-Ansaari al-Xasraji an-Najjaari rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu annahu qaala mu ne nee na qaala rasulullah dana ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na ya ummul qawma aqra'uhum li kitaabillah ya ummu dina jiite al qawma nit ñi aqra'uhum ki leen gën a jàng li kitaabillahi téereb yàlla bi fa in kaanu fil qiraati sawaa bu dee ne ci njàng ñoo ci yem mooy lañu mokkal léegi ndax wax ji foofu la est-ce mokkal lañ ci jublu <laughs> wala la <laughs> wala ku gën a dégg fiq loolu dinañ ci ñëw après insha allah mais daal muutaamu mooy ku gën a jàng li kitaabillahi aqra'uhum li kitaabillah fa in kaanu ndeem bu dee dañoo nekk fil qiraati ci jàng sawaa ñu yemoo ci fa a'lamuhum bis sunna ki leen gën a xam sunna fa in kaanu muy sunna yonent bi alayhi salaam fa in kaanu fi sunnati sawa bu dee ne nag ci xam sunna yonent bi alayhi salaam ñoo ci yem execo comme niñ execo wee ci alquran fa aqdamuhum hijra ki nga xam ne moo gën jiitu ci ñoom ñaar te njëkk gàddaay fi ñëw ci yonent bi alayhi salaam fa in kaanu loolu dinañ ci ñëw nga ne ma may léegi nag léegi fan lañu hijra ñu ne la non après loolu insha allah dinañ ci ñëw fa in kaanu fil hijrati sawaa bu dee ne ci wàllu hijra nag ñoo ci maase ñoo ci exéco tamit ñoo ñëwandoo fa aqdamuhum sinna ñu xool ki nga xam ne moo ki gën a sori ay at moo ci mag mu ne walaa ya umman na te nag ya bu mu bu mu jiite mukk ar rajulu góor gi ar beneen góor fii sultaanihi foo xam ne moom eh, fa la pouvoir am fa la exercer pouvoir am mooy koo xamante ni son autorité fa nga xam ne comme boroom kër gi këram mooy fii autorité mooy boroom kër gi boo yow boo jógee ne ñëw di ko ci jiite voilà comme loolu la kon bu góor gi ñëw di jiite ki nga xamante ni mooy góor gi ci loo xamante ne ni foofu moom autorité la moo fay kilifa mu ne walla yaqud te nag bu mu toog bu mu toog de fii baytihi ci këram ala takrimatihi al imaamu Nawawi rahimahullahu taala muy leeral takrima léegi attends sultaanihi d'abord wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultaanihi mu ne wal muraadu bi sultaanihi mahallu wilaayatihi aw al-mawdi'u alladhi yaxtassu bihi mu ne li mu jublu ci sultaanihi mooy mahallu wilaayatihi fi nga xam ne bërëbu fa muy exercer son autorité waaw fa nga xam ne ak kilifteefam foofu ñépp a ko fa d'accord foofu la koy doxale awil mawdi'i wala boobu bërëb ba nga xam ne bërëb ba alladi ba nga xam ne yaxtassu bihi moom moo ko jagoo waaw lii bërëbam la comme këram waaw loolu moom la jagoo loolu mooy sultaani mu ne kanta takrimati bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne wala yaq'ud fi baytihi ala illa bi idnihi mu takrima boobu bi fathi ta'i ta ngay wax bul wax tuubil waxti wa kasri ra'i ra bi takri ri ri ah takri mu ne wa hiya loolu nag min firaas mooy li nga xam ne nit ki moo ci wéetoo moo ko moom mbiram la exclusivement comme lalam waaw wa saririn li nga xamante ni lan la walla foo xam ne toogukaay la boo xam ne pour moom la ah loolu nag mooy loolu moom na ngeen ko ko bàyyee waaw bul ñëw jiitu ko ci te joxulu ci ndigal kon nag mu ngi noonu la waaw dugg ci kër gi rek gis fauteuil bu mag bu ñu teg ci salon bi digg yeneen yépp wër ko nga ñëw rek dem rek jubal ca boobu toog yépp yaa war a xam ne ah léekat sa xelala waaye may xam naa kilifa gi fay toog kuy ñëw toog ci wetam wala lu dul mu ne la demal moom mu toog feneen kon nag loolu lay wax wala yaq'ud fi baytihi ala takrimatihi illa bi izni mu ne xadis bi rawahu soloo na ko muslim del imam muslim ibn al-hajjaj rahimahullah mu ne woo fii riwayatin la am na ci benn riwaaya boo xam ne ba léegi imam muslim a ko génne au lieu yonent bi alei saat salaam mu nga xadis bi dañoo gis euh, fa in kaanu fi l hijrati sawaa fa aqdamuhum sinna bu dee ne ci wàllu gàddaay ñoo ci tolloo kon ke leen gën a sori ke leen njëkki ke sori ay at fii nag mu ne am na riwaay boo xam ne waxul ay at dane fa aqdamuhum silma badala sinna ay islaama mooy ke leen njëkk tuub dugg ci lislaam moo tax mu ne silman mooy islaaman mooy kë njëkk dugg ci lislaam kooku la badala sinnan contrairement li wàllu at yi mu ne wa fii riwaaya am na beneen riwaaya beneen nu ñu soloowee xadiis bi beneen version nii la ko euh, yonent bi saar saab waxe loolu Seydina Uqba wax euh, euh, Ibn Amr mu ne ya ummul qawma mu ne yonent bi saar saab dana dina dina jiite nit ñi aqra'uhum li kitaabillah ki leen gën a jàng téereb yàlla bi waaye wa aqdamuhum qira'a ki leen gën yàgg gin leen a yàgg ci ab am njàng voilà fa in kaanat sawa sawaa bu deene seenum njàng de ñoo ci tolloo execo fal ya ummahum na leen jiite aqdamuhum hijra ke leen njëkk gàddaay fa in kaanu fil hijrati sawaa bu deene nag ci gàddaay ñoo ko tolloo fal ya ummahum na leen fal ya ummahum na leen na leen na leen jiite akbaruhum sinna ki nga xam ne moo ci ëppale ay at moo ci gën a mage léegi da ne kon loolu mooy hadis bi léegi gis nañ la ci suuf wa al-muraadu bi sultaanihi loolu gis nañ ko léegi dana woon rawaahu muslim léegi laaj bi mooy koom kese ko solo dañ la déedéet al imaamu Ahmad al imaamu Abu Daawud at-Tirmidhi an-Nasaa'i ibn sitta solo nañu ko ñoom ñépp ak al imaamu Ahmad imaamu muslim mi rahmatullahi alayhi al muslim wa Abul Husayn rahimahullahu taala mu ngi kondi ci kitaabul masaajidi wa mawaadi'i salaa buntu bi surah yi def man ahaqqu bil imaama mu ne wa haddathanaa Muhammad ibn al-Muthanna keroog dañoo gis kii de Nasr ibn Ali al-Jahdami ah, bokk ci eh, nu mu tudd kutubu waa kutubu sitta waaye eh, souligné ma ko waxoon nañ buñ accès souligné ko mais am na xadis buñ ko gis eh, mais waxuñu ko voilà mooy e, sulu ñëwuñu ne moom nii ci la comme ni ñu doon suñu ñoom Muhammad ibn al-Ala Ali al-Jahdami rahimahullahu taala hmm? kon léegi kon kii nag kii moo ko fàttali Muhammad ibn al-Muthanna ne wa haddathana Muhammad ibn al wa ibn Bashar ñoom ñaar ñi ñépp ay lan lañu ay sëriñu waa kutubu sitta jaa benn téere yi rahmatullahi alayhima muy Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi az-Zamin al-Basri rahimahullah wa ibn Bashar mooy Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi al-Basri Abu Bakr moom ni mooy Bundar rahmatullahi alayhima mu ne qaala ibn al-Muthanna sama sëriñ bu njëkk bi di Muhammad ibn al-Muthanna doom Muthanna dane haddasanaa Muhammad ibn Ja'far ki ñu nekk mooy Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawlaahum ñu gën koo xam al-Basri di Ghundar nekkoon eh, mooy moom mu indi voilà mu ne haddasanaa an Shu'ba mu jële ci baa jiitleem muy Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistaam al-Basri rahimahullahu ta'ala an Isma'il ibn Raja' moo ko jële ci Isma'il ibn Raja' ibn Rabi'a az-Zubaydiyu eh, Abu Ishaq al-Kufi rahimahullahu ta'ala qala sami'tu Aws ibn ad-Dam'aj mu ne dégg naa Aws ibn ad-Dam'aj al-Hadrami al-Kufi rahimahullahu ta'ala yaqulu mu ne sami'tu Aba Mas'ud Aba Mas'ud mu ne dégg naa Aba Mas'ud Uqba ibn Amr ibn Tha'laba al-Ansari al-Xazrajiyu an-Najjaariyu al-Badriyu Abu Mas'uud yaquulu qaala lanaa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam ya'ummul qawma aqra'uhum li-kitaabillaahi wa aqdamuhum qiraa'atahu fa-in kaanat qiraa'atuhum sawaa'an falya'ummhum aqdamuhum hijratan fa-in kaanuu fil hijrati sawaa'an falya'ummhum akbaruhum sinnan wala ta'umanna rajula fi ahlihi wala fi sultaanihi wala tajlis ala takrimatihi fi baytihi illa an ya'zana lak aw bi iznihi yoo am na quelque ay wuuteeg riwaay bi nga xam ne moom laal imaamu muslim imaamu Nawawi indi fii ah seetlu nga voilà am na quelque ay quelque wuute yu ci am. kon nag mu ngi noonu nii la ko al imaamu muslim abul husayn daal di indi rahimahullahu taala léegi eh, kon mu ngi noonu léegi nag mu des ana ban lëkkaale la buntu bi am la buntu bi am ci li nga xamante ne mooy eh, le le hadis bi am ak suñu bunt waaye ginnaaw loolu ana ban ginnaaw bi ñu xamee bunt ki euh, loolu ana yan njàngat lañ ci mën a jële premièrement dañ naan la lëkkaale bi leer na mooy li yonent ma lay saa saam ne kiy jiita nit ñi moo ci gën a jàng aqra'uhum ki leen gën a jàng téereb yàlla bi mooy ki la gën xam téereb yàlla bi kooku mooy ki nga xam ne mooy nekk imaam moom lañuy ñuy jiital taasu ne waaw waaye bu ñu jàllee téereb yàlla bi ku gën a xam sunna kon nga xam ne yooyu mooy alquran mooy mizaan bi waaw léegi la rek <laughs> ak euh, euh, jamono yu mujj yi waaye jamonoy salaf yi boroom xam-xam yi ñoom lañ doon yëkkati waaw jamono yooyu moo tax da ngay gis da ngay gis ni mu fa def da nga doon gis ni nga xam ne noonu la xam-xam bi lawe woon waaw nit ñi di sàkku xam-xam fu ne boo duggee Basra dugg Kuufa dugg Madina dugg Sham dugg Misr foo dugg rek waaw affaire yi borom xam-xam yi gis nga ñoom nit ñi di wër fu ne ñoom imaamu Malik fii ñoom imam Sufyan ñoom Seydina eh, alimu Sham eh, al-Awza'i ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Shu'ba yi ñoom Sufyan ath-Thawri ñoom ñi nga xamante ne nii ñoom Ma'mar ibn Rashid ñoom ñoom ñoom eh, non non mooy ni nga doon gise ñoom ñoom Al-Layth ibn Sa'd mooy te génération yi noonu loon demee génération bu dem dañu ñëwaat taawwaat affaire bi waaw ñoom génération ñoom imam Malik jàll ñoom Seydina Abdallah ibn Wahb bu ñëw ñoom Seydina Abdurrahman ibn al-Mahdi te ñoo ñëpp seeni taalibalim taawu affaire yi ñoom Abu Dawud ak kii beneen bi ak Tayalisi ñooñu ñu ñëw former seen élèves yi waaw ñoom imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal ñoom ñi nga xamante ni ñoom Yahya ki ki ki ki ki ki euh, Ali ibnu al-Madini ah ah ñoom al ah, Ali al-Fallaas ñoom ñii ah ñoom Yahya Ma'in ñoom ñu kii nga ñoom Ahmad ibnu Hanbal ah ñu ne ñuy former génération ñoom imaamul Bukhari ñoom imaamu Muslim imaamu Abu Dawud ñoom imaam aw waay yow ñoom ñoom ay imam Abu extraordinaire c'était extraordinaire ñoom ñu jóge fa nga ñoom imaamu Nasa'i génne na leen ah ñoom imam Ibn Jarir ñëw ndax tam après juste la waaw gis gis dem di dem ba ci ñoom al imaamul Hakim ak ñoom imaamul Bayhaqi wa ñoom may mooy affaire bi fépp foo demoon affaire yi day jolli xam-xam la moo moo ñoroon gars yi. illaahi allah la ilaha allah te ñoom lañ doon déglu même bu dee ne nguur yi léeg-léeg ay déggoo kat newoon fa mais xam am ni ko taaw ba pare nit ñi xame leen ak ak dëggu xame leen ne ñooy ñi nga xam ne ñooy la crème. de umma de Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ñii ñoo yor diine ñu nekk ay nit yu sell ta te yàlla kese tax leen a jóg waaw waaye affaire bi di dem ba ci yàgg affaire bi nag di ruus <laughs> commencé di ruus waaw waaw commencé di ruus waaw ba léegi léegi nag génération yooyu ñëw après lan lañ def ñoom affaire àddinaa leen yitteel waaw ñii dañoo doon xo xo xoola Yahya ibn Ammar kii kii eh, kii eh, eh, tam ne woon man <laughs> dama dama dama ne dama ne kii mooy ñu ñëwee ñoo am Maalik da koo dóor <laughs> da koo dóorlu <laughs> ay yar ba mer moom da dafa bàyyi woon yépp léppam la bàyyi Sham waaw baayam jaay léppam ngir mu dem aji waaye jaaraale doon uti xam-xam waaye yow ñun sawaay mooy gis nga ni ngay jëlee sa économie ah li ngay jëlee sa économie yépp ah daal di koy joxe ah <laughs> loolu noonu euh, euh, ngir ngir sa doom am am am njàng mu baax ci wàll boo xamante ne nii ah ëllëg euh, non du Yahya ibn Ammar Yahya Yahya ibn Ammar non non non lu tax may fàtte turam du Yahya ibn Ammar de mais ibn Ammar am na ibn Ammar ibn <laughs> moo noon imaam Maalik du ko dóor bam naan ko zidni fi darbi mu ne zidni fi alxadiisi wa zidni fi darb waaw bi mooy biñ ko gaay ñuy sàkkal ko pexe duma ko fekk mu ñëw imaam Maalik di wax mu ne ko yaa may jàngal xadiis bi <laughs> <laughs> <laughs> waaye ñu ne wax kii moom kii moo ñàkkub taalibe waay <laughs> waaw mu ngi noonu léegi ah, bon léegi kii ne <laughs> ñu ne ko te mama Maalik ne nañ ko yóbbu kii ko ko waa di koy yar <laughs> waaw ñu daal di ko war a mën a yar nag ndax li mu def teggiwu na léegi bi bu ñëwee gis ko naan ko mais lan la <laughs> mu ne sa gaay yow maa ngi jóge sama dëkk ah sama baay jaay yëpp ngir am xaa ngir ñëw mën a ñëw ñëw ñëw jàng si amoo dara may def lu dul ma ñëw fi ñu may dóor ah mu ne ko waa kaay jéggal mu ne du ma ko jéggal fen <laughs> waaw Hisham ibn Ammar la woon <laughs> Ah, Hisham ibn Ammar moom la woon mais pas Yahya ibn Yahya ibn Ammar keneen la voilà <laughs> mu ne ko du ma la ko baal fenn laa la ko du baal waaw loolu yow sama bàyyi kër ga la jaay këram ak terrain moom la jaay waaw ngir ma ñëw jaar na kii nga may dóor man du ma la ko baala ah. <laughs> Imam Malik ne ko waa ah, léegi noonu def ngir nga jéggal ma ko ko danga may jàngal ay hadith <laughs> mu jàngal ko quinze hadis <laughs> hadis yi neex bu baax mu ne ko nee na ma ne ko ah kon nag léegi zinnii fi dar mi waay wa zinnii fil hadis léegi waxaatal sa gaay imam Maalik nañ moo dóor nga sangatam <laughs> waaw xoolal yow ñun ñun mooy ñun yaakaar nga ne xam-xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam kan fi jaral lool kii ko fi yóbbu sa doom léegi rek eh, ñu xëtt nopp bi rek nga ne bana c'est quoi ça def jowa nangam nangam <laughs> ah kii moom ay yar lañ ko dóor tamagum jëmm la <laughs> ba pare mu far ba affaire yi neexee mu ne sax léegi gin leen maa ndulli te joxaat ma <laughs> mooy ñooñu temps yooyu looloo leen ñoroon